ay approximatif la ay ay ay luñ ko yaakaare de non fu nekk domaine boo dem mën na koo jàngale ci loo xamante ne nii da koy mën a jàngale ni mu gën a leere waaw kay mais pas tëb rek ñoo ne shaykhul islam shaykhul islam quelque chose bu mag la muy Ahmad ibn Yunus muy Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus qaala sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana ibn Abi Dhi'b gis nañ ko sànq an al-Maqburi an Abi Hurayra en al-Maqburi lii moo tax fois day tudd baayam digganteem ak Seydina Abu Hurayra léeg nag mu tudd baayam léeg-léeg moom du tudd baayam parce que hadith l'affaire bi simple la comme que moom da doon jëli ci Seydina Abu Hurayra mais lu bari ci par intermédiaire de baayam ñàkkul da koo dégg ci baayam déggu Seydina Abu Hurayra directement lu bari nag léeg-léeg mu tudd Seydina baayam ci diggante bi ah Kaysaan léeg-léeg du ko tudd lool kese la ci gàttal wallahu taala alam mu ne an Abi Hurayra radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man lam yada' qawla az-zuuri wal amala bihi wal jahl fii mu yokk ci wal jahl ak réer doxe réer di dëkke réer <laughs> ku bàyyiwul waxi caaxaan waxi mbóosóor wax yoo xam ne waxu neen la waxu këjib nar wal amala bi di joxe nar ak foo wal jëx la akuk réer fa laysa lillahi kooku yàlla soxlawul xaaja benn aajo la amul an yadaa ta'amahu wa sharabahu léegi <laughs> euh, euh, léegi affaire bi <laughs> lii nii Euh, mooy xadiis bi kan lay wax parce que xam na ne saa sam fii tuddul kan la képp ku bàyyiwul mais imaamul Buxaari kitaabu saw mi foofu leeral na rek eh, aji woor ji lay waxaa ah. voilà baabu man lam yada qawla zuuri wal amala bi fi sawm waaw ku bàyyiwul waxi mbuusóor waxi neen ak di ko jëfe ci koor wa hadis bi tuddul woor mais xam nañ ne woor lay wax parce que saa saam dana képp ku bàyyiwul waxi neen ak di ko jëfe borom bi soxlawul amul benn aajo ci ngay bàyyi sa lekk ak sa naan loolu mooy nga bàyyi sa lekk sa naan ci koor gi ne da xam nga jotaay bi ñu génn taxawoon nañ ci ah te ni de toute façon xadiis yu mel noonu xadiis bii ak yi mel ni ñoom dafa tax yonent bay boroom xam-xam yi daal di wute ah ba ku mel ni Seydina wa Mawlana Amir ibn jarrah Abu Ubayda Amir ibn jarrah ñu jële ci moom naka noonu Sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma kene jëw day am conséquence ci Coran bu la daa am conséquence day mooy day man na yàq day yàq sa koor gi de Imaam Ibn Hazm ma ne bàkkaar képp ku fi def bàkkaar bu mag def bàkkaar <clears throat> te fàttaliku ne da ngaa woor ba koy def yow de toute façon loolu da yàq sa koor waaw li sahibi farxataani moom borom bi di wax eh, yeneen saa saam di wax ma ne woor gi am na ñaari mbégte kooku yow de toute façon kii la ñuy wax kantaa ki nga xam ne fàttaliku ne daa woor ba pare di jiw wala muy wuruj wala di tas diggante wala def yu xaraam kooku wooram da yàqu <laughs> waaye waa jibuur dañ ne non jamaahir non c'est que dañ naan boo mat kooram matul voilà mais sauf que waxoon naa imaam Ibn Hazm même bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar koy nett naa imaam Ibn Hazm moom dafa ma ne bee ah, li mu wax ak li imaam Abu Ubayda ak Sayyidatu Aisha radiyallahu wax gisuma ci différence <laughs> te imaam al ci boppam ba muy nettali ne lii jëlee nañ ko ci Abu Ubayda ak Sayyidatu Aisha moom. daana ñoom nee nañu jëw moom day am conséquence ci koor imam na Hazm après ci leen ñu wax la am na mi ne imam am na daa koy fiif mais c'est presque la même chose ah te loolu wax nañ la ne bu dee ruuxu koor ñoom seen wax jooju dëgg la parce que quand borom bi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu dul teey te fii nii yonent bay saa saa wax nañu ana lan la yàlla am na koo xamante ni nii wala yoo xamante ni bu dee da ngaa woor di ko def yàqi wooru la yem non ku bàyyiwul waxu mboosóor waxu neen ak di ko joxe kooku saway wal jëxlaat riir kooku borom bi tabaaraka wa taala soxlawul waaw soxlawul mukk mukk mukk ngay bàyyi sa lekk ak sa naan ça veut dire mooy ci tabaski rek borom bi ñu ne lan yanaal allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluha yanaaluhu taqwa minkum tabaski xaram bàyyi diw bi comme nag wu ndaw saan wër yéen biir bu dee ne bàyyi diw yéenéem baaxul waaw noo borom xar ci gox bi ay muy xaram bàyyi diw ba wala monsieur diw xaru bi sur la wàcce waaye bu dee loolu la ci soxla woon borom bi nee na déglu leen lan yanaal allah du jote yàlla mukk du agsi ci yàlla luxumuhaa gis nga xar xar ma ngeen rendi yàpp waak duuf naam côtelette ya baax naam faar yaak res waak nangam ndawal nga gigot yaak yooyu du jote yàlla wala dima waa du caagante jay génn ma ngeen ko doon ren xam loolu luy jote yàlla ak taqwa minkum waaw teet yàlla gi ngeen di teet yàlla ba tax jii mu leen wax ngeen koy bàyyi xel di ko def ngir moom loolu mooy agsi ci yàlla loolu mooy koor yi loolu moo tax muy soxla yéene wa maa illa liya'budu allaha muxlisina lahu diin nit ñi jaam yi digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla li ko sellal parce que bu ci yàlla du ko nangu waaw ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk hadithul qudsi ba borom bi nee na maa gën a doyloo ñu ñu may bokkaaleel ci bokkaale man amila amalan képp ku fi jëf benn jëf ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirka jëf bi benn jëf di ma ci boolakaale kenn ma bàyyi kook la may bokkaaleel nga dem ndax dina la mën a fay la déet soxlawu ci dara te loolu waxoon nañ la du ay nit kese de man na nekk sa bakkan yow da ngay woor pour sa bakkan parce que da ngay xeex ngir sa bakkan looloo amoon ci jihaad bi Seydina Abu Muusa al-Ash'ari gisoon nañ ko ci hadiis yu njëkk yi ci ci ci mu ne su ila Rasulullah dañoo laaj Yonent bi alayhi salaam ne ko way waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ar-rajulu yuqatilu hamiya kii day xeex parce que bokk dañ neena laal quoi ñoom ñooy askanu sàngam war rajulu yuqatilu shujaa kii day xeex parce que guerrier la ab zorole waaw day jaay njàmbaar wala rajulu yuqatilu li yura makana kii day xeex ngir galon yi ci société bi galon yi ñu koy takkal naan voilà c'est na euh, le général diw wala le président diw moo a joxoon lii bésub sàngam ba xare ba ma demoon galon yooyu mu rangale ci euh, salon wam ci sa ci ci ci salon bi képp ku ñëw balaa gën a kontaan nga ne ko waa pa diw diw waa sa yii nii fu mu jógee laaj nga ko li ko gën a neex ci kaw suuf mu commencé nag di la réciter bu ci nekk nag exploit yam fa ah Congo laa ko jël waaw c'est le secrétaire général Kofi Annan ah moo ma ko joxoon bii c'est Ban Ki-moon ah bii nii ah bii c'est le président Clinton qui me l'avait kii mooy yooyu ko neex quoi sa waay yooyu ko neex yooyu moom moom moo tax muy xeex <laughs> waaw ngir ñu gis. sa place ci société bi quoi waaye yeneen saa saa ñu ñëpp kan ci nekk ci yoonu yàlla mu ne man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah neewu leen diw ak de dañu képp ku xare ngir kàddu gi yàlla di laa ilaha illa allah féete kaw lu dut moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla léegi nag ñi ngeen fi laaj ji bi seet kon loolu lépp mooy mooy kii la ah mooy mooy mooy yéene bi la loolu moo tax boroom xam-xam yëpp dëppoo nañu ne ki nga xam ne day woor boole ko gii te waxoon naa la bii weesu yeneen saa sam ci ñëwoon day ñëw yowmal qiyam ëndaale julleek woor ak yëpp ay zakat ak yooyu waaye ŋaññe na kee parce que lan nañam doo da ko doon boyal day woor waaye du ko tee wax ci deru nit ñi di jëw nit ñi di yàq der di mbëllee waate di def lu ko neex waaw def loolu nga ñëw foog ne yaa ci nekk borom bi di jël di fay ses créances ñi mu yoreel di jël te ci ci yu baaxam yi lañuy ñuy jël bu jeexee ñu jël yu bonu gaa yooyu di ko sëf bu baax bu paree ñu sugal jukkal ko safara kooku koor gi jariñ na ko dara dara la ko jariñ waaw waaw mais fuqaha yi dañ naan la bon du ñu ne waa ji woorul du tout ndax lekkul naanul waaye quand yeneen yi da koo war bàyyi xel loolu nag. mooy kooru awaam yi koor ñi nga xam ne en général masse populaire bi jàpp nañ ne lool mais loolu koor boobu képp ku xam nit ku mel noonu fexe ko yëkkati mu mu jóge stade boobu parce que loolu boo mayul ay coono kese la ciy jóge waaw rubba sa'imin la yeneen saa sala wax nee na aji woor joo xam ne laysa lahu fi siyaami illa al-ju' wal 'atash yeneen saa sala nee na bariwaan joo xam ne day woor wooram gi amu ci lu dul xiif ak mar kooku mooy respecté na yooyu mais respecté wu yeneen yi mooy kon moom fruit yi waroon a génne ca koor gan dara la ci doon am moo taxoon bu waxoon la bii baax fàttaliku la borom masaalik doon wax radiyallahu anhu waaw waaw thumma siyaamu fantabih laa yan lam yanhasir thumma siyaamu fantabih lam yanhasir fi adami al akli faqat fa laa taqtarir waaw fa rubba sa'imin ma'al jamaa laysa lahu fiihi siwal majaa fa sawmu an yasuuma kullu uduwwi an kulli maa yubdi fatan li sawi adima anin nadari lil harami wal mashyi wal sam'i ma'al kalami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima loolu la xamal ne ma ne koor daa tënkuwul yemul rek ci ñàkk lekk naan bul waru de képp koo jàppe woon waru nga parce que lii lépp yoneen saa sala wax moo lay dal bariwaana kuy woor moo tax mu ne fa rubba sa'imin ma'al jamaa bariwaana kuy woor ak ànd mbooloo mi di woora doo Ramadan laysa lahu fiihi siwal majaa mais kooram boobu amu ci lu dul ak yib yonent bi alayhi salaatu salaam ko rubba sa'imin bariwaana aji woor boo xamante ne nii kooram ji aslëf amu ko ni lu dul xiif ak mar waaw yow koor gi li ñoxoon bi weesu soppuut yow pës waaw tey nga gën ñaaw làmmiñ waaw xanaa bu koor gi ñëwee sax nga war a fegal bopp <laughs> waaye dere boyal rek sa làmmiñ wi rek ku yëngu am nga ci moom ab commentaire yow daal yaay modèle ay waay ku melut ni yow na topp nee di yàq der nag <laughs> waaw waaw loolu yépp nekk loo xam ne ay catastrophe la ci waa ji nga xam ne day woor kon moo tax mook lëkkaale buntu bi am baabu amri soomi mi waaw baabu buntu amri digal as-sa'imi aji woor bi hifdi lisaani waaw waaw muy li nga xamante mooy muy muy muy muy euh, euh, wattu ay làmmiñam wa jawaarih yak ay cërëm anil muxaalafaat di wuteeg yi nga xam ne mooy digal yi yàlla yi wal musaatam ak di ŋàññante war xewe ak yu mel noonu waaw sinon li koy dal mooy majaa ak kese waaw waaw kon nag <laughs> mu te loolu am nga ne saa saa ba yu boobu da boole woon rubba qaa'imin laysa lahu min siyaamihi illa al-juu' rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi illa as-sahar <laughs> kooku yi jeega mu ne bari waare tamit koo xam ne day taxaw di julli guddi naafila garda garda ay coono de kenn du ne coonowul de mais gis nga coonoom yooyu xam nga luñ ci amam al atash as mooy moo ku doon veye ñooyam mooy ku veye woon ci leneen lu dul julli yéen a yem waaw loolu mu ngi tax sunanul kubra bu imam an Nasa'i naka noonu ñoom al imam ibn Majah al Qazwini rahmatullah alayhi al imam ibn Khuzaymah rahmatullah alayhi ak al imam al Hakim ak al imam ibn Hibban waaw kon nag loolu andi na ko yooyu yëpp ñu ba fa imaam ibn abu ibn Xuzayma ni rubba saa'imin hazzuhu min siyaamihi al-juu' wal-'atash wa rubba qaa'imin hazzuhu min qiyaamihi as-sahar waaw bari waa na aji woor cërëm ca koor ga du dara lu dul xiif ak mar waaye bari waa na ku taxaw naan day jullil yàlla cërëm ca jullim joojee taxawam googee ca guddi ya mooy lan as-sahar moo ko doon weyee yéen waaw la sekk doon wax naan bari waa na koo xamante ne nii moom daa dem. aji na Makka waaye moom ki ki dem xombalo ko tane yow <laughs> nu dëgg ah parce que bu dee da ba Makka saay <laughs> ah yow bu dee yore saa saa daan ki nga xam ne <laughs> bariwaan ko woor wooram ki te wëti lu dul xiif ak mara c'est rahimahullah ah de duur réduction bu baax de waaw eh, bari dañoo xam ne dem nañu makka waaye ma ne ci dem xombal waa dana moo leen tane <laughs> waaw ci dem xombal kay doxi fa mbokk <laughs> wala commerce bu dagan moo tax ne yow mi dem makka au lieu nga def fa lu baax nga def fay njombe ba pare yàq sa lépp ñëw toog waaw ñu naan la ajaratu nag wala walla walla wala walla wala walla walla wala alaaji <laughs> ah yow xam nga ne loolu fii nekk na ci lu yéeme. <laughs> Ah, loolu lu yéeme yéeme yéeme la waaw léegi al imaamul kon lu kaalibaango mooy lan mooy di kon nag lii dañuy wax ne mooy rek li euh, Cheikh Ahmadul Khadim Serigne Touba radiyallahu wax ne mais koor daa yemul kon dañuy xame ci ay hadith yi yëpp ne woor tënkuwul ci ñàkk a lekk naan kon nag na nga wattu kon sa sa sa sa sa làmmeñ na nga wattu li nga xamante ne nii mooy sa cër yeeg yooyu voilà. ci lépp loo xam ne borom bi da koo tere waaw kon man lam yadaa qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi ay yadaa taamahu wa sharabahu léegi nag sauf que nga ne ma ah, ah, ah, ah. man jarul ku mel noonu kon fekk manula parfaire yooyu koo xam ne xam nga ne moom jëw la dëkk eh, yu mel noonu moom daanaka dafay jàpp ne da cee laaj manu koo ba waaw kooku dañ naan ko du ruwo al imam ibn Battal rahimahullah ne laysa ma'nahu an yu'mara bi an yada'a siyamahu <laughs> wa innama ma'nahu at-tahdhir min qawli zuur wa ma dhukira ma'ahu wa huwa mithlu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ba'a al-khamr falyushaqqis al-khanazir ay <laughs> yadhbahuha wa lam ya'murhu bi dhabhiha walakinahu ala at-tahdhir wa at-ta'dhim li ithmi ba'i' al-khamr voilà al imam ibn Battal al maliki rahimahullah mu ne eh nga ne lan non loolu hadith bi tekkiwul ne léegi waaj danaan man manuma yooyu non man manuma bàyyi yooyu kon nag du ma woor ah, kon kay faay ramadan waaw waaw bon courage yéen quoi mais man moom bàyyi leen may ndékki parce que bon man foog may jëw foog may kii ah foog may fen foog may kàcc ah non foog may sàcc foog may def yoo xamante ne wute daa wute kii kon nag bon kon nag comme que yonent saa saam nee na boroom bi soxlawul koor koo xamante ne nii day woor ba pare yenn yi moom bàyyiwul xawlu zuur rek di ki jëf man nag comme que man ma koo baax kon nag moo courage laissez-moi ndékki et añ et njoganaku ñu ne mu ko way mu ne eh, maanaam bi nekkul ne dañoo digal waa yooyu mu bàyyi wooraam même bu dee noonu la mel waaye maanaam mooy lan mooy di ko wattuloo di wanne ni loolu wax ju ñaaw waxu kàcc ak di ko jëfee ak riir loolu mooy boro yoneen saa sallam dala ci moytu ndakuloo waaw da lay wax ne ni mu ñaawe ñaaw na ñaaw boo xamante ne nii boo ci nekkee yàlla li ngay def sax soxaw ngir nga nga seexlu jëf jooju mais waxu la demal xuus ci nag di ko def continue ci te bàyyi nag la nga xam ne moom la la yàlla digal muy woor déedéet mu ne loolu mooy comme misaalam li yoneen saa sallam te hadis boobu mu ci euh, ku mel ni al imaamu Abu Daawuda Abdullah rahimahullah imam Ibn Battal tuddul ci ko mais imam Abu Dawud as-Sijistani daal dina koy daal dina koy solo mu ne man baa moo du moom kese man baa al-xamra fal yushaqqis al-xanaazir <laughs> yeneen saa salaam da ne lii moom jeune France yi waroon nañ ko dégg quoi en tout cas jeune mon frère yeeg ak suñu mbokk jullit yi nga xamante ne ci ñëpp ah <laughs> moo ko ma mon frère yee koy non mooy mooy mooy mooy ñi nga xam ne. dafa bari ñoo xam ne xam nañoo xadis ba pare après li ñoo xam yeneen saa sallam ne man baal xamra fal yushaqisul xanaazir képp koo xam ne yaa ngi jaay sàngara sa demal nga daggaate demal mbaam mi mbaam mbaam poson nag bii koson poor <laughs> mbaam xuux <laughs> waaw bu xeeñ bi te nëbb rek fa muy nekk rek <laughs> salte yow demal nga rendi ko nga nga kii ko daggaate ko ngir commencer lekk wala ngir jaay ko léegi est-ce que jàpp nga ne yoon saa saam dala ne yow demal nga jaayi mbaam xuux xam nga ne waxu lool dalaa bëgg wax lool xaraamam ñaaw na képp mooy képp koo jàpp nga ne yow lekk mbaam xuux ba xam nga loolu gaa dañ koy def <laughs> gaa yoo xam ne non boo waxee non mbaam xuux ak waxuma la xuux rek viande non xalaal ñu ne xal xuuf xal xuuf xal du ñu ko laal non mukku xal waaye nag foo leen fekk ñu ngi naan sàngara waaw ñoo moom sàngara si daa mel ni mbaam daal la yàlla xaraamal mais sàngara woon awul loolu nag yeneen saa salaam di wax ne man baa alxamra képp ku daganal xamra sàngara di ko jaay te jaay boobu mooy naan gi lay duggaale ci biir jàpp ne loolu dara newu ci boo jàppee loolu fal yu shaqisul xanaazir demal nga daal di dogate mbaam yi daggaate leen teg ci sa pool daal di euh, def Eh, daal di leen lakk daal di lekk wala sa barbecue boo xam ne da mbaam la nga lekk nga xool demal <laughs> wala nga dagg gàtt léegi jàpp nga ne yow saa saa dana léegi demal di def lool mooy boo daganalee lële rek sàngara looy xaar ci daganal mbaam ndax ci xaraam ak bakkaar ñoo ci yem képp waaw bu dee ne leneen. moo tax borom awdul ma'bud mu ne ida kunta la tastahillu akla al khinzir fala tastahil zaman al xamri bu dee yow da nga daloo sa bopp mukk lekk mbaam danaan ñii képp ko la ne saay kaay lekk mbaam nga nar amul dara may wax mu ma kaay lekk mbaam xuux il faut que je me délange de ko mbaam xuux de nangam wala commencé bëgg xeex bëgg a rey waaji alors bi nga ci ba euh, pare nga ñëw ci boutique bi ci supérette bi euh, jël benn Kronenbourg sa waay di naan wala yow da ngaa feebar wala la benn whisky benn champagne wala benn euh, alcool <laughs> ah waaye yow da ngaa feebar benn Beaujolais daal di téye wala Bordeaux téye sa loxo di naan sa benn kanetu sàngara ngay naan te yaa ngi doon waaj a xeex ak waaj léegi parce dana la kaay lekk mbaam yow loolu la la saa saa ne la bu dee ne da daganal sàngara mais daganal mbaam benn yoon ndax ñoo yëpp <laughs> waaw waaw mu ngi naan loolu mooy mooy dëgg-dëgg affaire bi loolu la al imaam Ibn Battal rahimahullah ne loolu la nag waxuñu la nga bàyyi. Oh, man lam yada qawla zuur wal amala bii boro ku bàyyiwul waxu mbóos wóor ak di ko jëfe yàlla soxlawul lay nga ne kon ah mais son sa moom non waxu loolu dañ laa war ne ñaawuk loolu jëf yooyu ngir nga moytu ko waaye waxuñu la la léegi bàyyi lu a boo def loolu déedéet mën a boo bàyyi loolu ah ah loolu la boo xoolee bari na ñi ñi ñi ñoom gis leen nii en plus léeg moo tax seen bu seen bouteille léeg-léeg dañuy yor lu kii nu mu tudd man loolu luñ ma wax la euh, ne ma attention de euh, booy yi dañu tàmm naan sàngara ba léeg-léeg dañuy yor bouteille yu coca sax def ko ci biir yow boo gisee foog ne coca la dañ koo njar attention ah <laughs> mooy mooy te loolu c'est gis ñuy naana ah. te ñooñu dañuy naan day kii rek ah, lañ dañuy dañuy désolé wu quoi buñ la gisee nii xam ne musulman nga wala ñu dajee yow ci mbedd yi euh, euh, euh, yaa cheikh yaa cheikh surtout gis nga soxna <laughs> yéen kii yaa cheikh je m'excuse je m'excuse alors léegi mooy pourtant kooku jamais jamais au plus grand jamais mu lekk yàpp bu bu dagaru xaluuf la lay wax mais mais man dama demande nit ñi ñii fan lañ jóge quoi. naka nga mën a xaraamale mbaam ba pare sàngara moom grawul quoi waaw wala iyadu billah yoo xamante ne nii yu gharaba gharafla wal iyadu billah léegi kon la al imaamu ibnu Battal rahimahullah di leeral te ne loolu la ah waaw liñ la wax ismi waaw mooy yée baktaaru zuur ngand na ak yooyu waaw te tamit bu la nee yàlla soxlawul dara mooy du yàlla yéen seen jëf yi cee am soxla woon non bu kenn yaakaar ne yow jaamu yàlla ji ngay jaamu yàlla yàlla da ci am intérêt soo ne ah borom bi kan nee na fa laysa lillahi xaaja borom bi soxlawul ku mel nii kon ki nga xam ne mooy woor woor bu jaar yoon kon yàlla da koo soxla ñun non loolu mooy ak nangu rek mais nekkul yàlla daa am intérêt yow ci li ngay jóg mukk ko jàpp loolu mooy réer nga jamais. borom bi daa am benn intérêt lu mu koy yokk wala lu mu koy wàññi ci nit ñi jaamu nañ ko ñàkk lañ koo jaamu amul ngeen jaamu ko deewul nekk ganiy ngeen bañ koo jaamu teewul mu nekk ganiy ak nekk ganiyam dépendre ci kenn al mughni waaw mooy al ghani al mughni soxlaalul kenn dara waaw bu ngeen yaakaar ne da ngeen koy jaamoo jaamu jaamu ba mu yokku ci nguuram di topp peppu euh, euh, zarra amul waaye du ngeen ko moya moya mooy ba mu wàññi ci moom dara kon bu ne fa laysa lillahi xaaja ma ñoo fi dégg ne ah kon de mafhumul muxaalafa bi mooy kon ka lu may déggee ca gannaaw mooy ki nga xam ne day woor woor bu yàlla da ci am soxla kon yàlla da am intérêt ñuy woor ban intérêt am mu ko <laughs> non ana <laughs> ah, mooy euh, bëggul lu mel noonu ba di ko yoole waaw li muy yoole mooy li mu waxoon rek lu sell ngir moom waaw kay kon nag mu ngi noonee te respecté li nga xam ne moom la respecté loo kullu jaam loo waaw <laughs> waaw loolu lu ama am solo la loolu lu ama am solo la quoi <laughs> taala alam kon nag ci kaw noonu euh, man nañu yem nii hmm? mbir mii di lu xam ne lu am am solo la quoi waaw te gis nga boo seetloo waa saabu sunan nuñ def xam nga sànq ñu ngi la naan wax nañ la bi ñu lay wax taxriij bi ñoom dañ koo dugal ci mbiru riba imaamu tir abu daawuda kitaabu soxm baabul ghibati li saayim <laughs> téere woor buntu jëw ngir aji woor ji léegi beneen bi imaam abu eh, abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata ibn musa at-tirmidhi rahimahullah abwaabu sawmi an rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabu tashdid fil ghibati lis-saa'imi ah buntu taral ci li nga xamante ne ni mooy ci jëw ci ngir aji woor gi ni mu tare imaam ibn maaja kitaabu siyaam baabu maa jaa'a fil ghiba war rafas lis-saa'im ah buntu bi ñëw di wax ci jëw ak wax yi te ngi nga xaram ne mooy ki euh, euh, aji woor gi wala lu yóbbu ci sëy léegi loolu mooy kon xawla jour ji parce que lay dugalaale lool waxu neen <laughs> waxu neen mooy kasib waaye te xam nga jëw aji jëw ji mooy parce mbir mi foofu la nekk xam nga jëw aji jëw ji feemu du du daa fen ah. aji jëw ji moo tax yonent bi saa salaam moo ko tekki mu ne alxiibatu bi mu teree lool mu ne mooy zikru ko axaahu bi ma axaaka bi ma yakra mooy tudd gi ngay tudd sa mbokk ci loo xam ne moom mu ngi ci moom def waaye bu ko bu fi newoon du ko neex wala bu ko déggoon du ko neex même bu fi nee amoo droit amul naan wala nga naan man ñeme naa ko man rago mais loolu lañ la wax loolu du ci dara garaan lan non bu fi newoon mbokk ma ne lool ci boppam loolu lañ aji jëw ji li muy wax ci ki muy jëw mu ngi fi ah diw de moom hein ina ma yàlla baal de ñoom ñoom ñoo gën a yabaate ñépp waaw ñoom daal na ma yàlla baal lañ def parapluie ngir ngir ngir léegi nag mooy yàlla quoi li leen yàlla tere bu leen jëw bu leen xas nit ñi bu leen wax ci ginnaaw sur parler sur le dos des gens buñ xasee ne na ma yàlla baal daal mel na ni loolu ubbil na leen nag buntu yi ñoom ñoo yëpp yàlla wal iyaazu billah te ñàkk xam léegi nag affaire bi loolu la mooy jëw kon waa ji fenul parce que yeneen saa salaam nee mooy da ngay tuddal sa mbokk li nga xam ne moo ne ci moom alors que jour jour wax nañ la jour mooy waxi kat ay mooy nar la mooy taswirul baatili la fexe jël li nga xam ne mooy neen bëgg ko peinture li nga xam ne mooy dëgg di kàcc <laughs> waaw ah moo tax al euh, nag loolu moo tax al imaam at-Tirmidhi rahimahullah at-Tirmidhi al imaam al-Iraqi al al hafiz Ibn Hajar euh, euh, léegi nag moom mu ne <laughs> moo taxoon mu ne wa huwa mushkilun de <laughs> mu ne lii nga xam ne bi muy saraa Tirmidhi imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ngi koy tudd ne seen wa qaala shaykhuna fi sharh at-Tirmidhi ah suñu sëriñ bi de di al imaam al-Iraqi ah imaamu Medina. <laughs> waaw xon nañ la ci koor gi gis nga ni mu doon jiitee Medina waaw ni mu doon jiitee taraawix yi <laughs> doom doom jee ko doon walla yu diin ah, ne bàyyam moom saay bi mu yoree bi mu ñëwee Medina nekk imam bi foofu koor bi waaye double naafila double XXL naafila loolu <laughs> dóor way <laughs> masha Allah naa noonu laa ko mënul de quoi XXL ah, waaw ñaari xatmu la def lay def Allahu akbar <laughs> ma sha Allah waaw <laughs> léegi <laughs> moom waaw al-Hafiz al-Iraqi voilà waaw léegi moom mu ne nag euh, sauf que fii ñoom imaamu Tirmidhi ni mu tudde bunt bi ne at-tashdiidu fil ghiiba lis-saa'im mu ne loolu muskil loolu xaw na lënt de niru na lu lënt ci ci ci biti nii parce que nag jëw du xawlu zuur mooy li la wax léegi parce que jëw waa ji day wax dëgg waaye nag ka muy wax ka muy nettali mbir ya ci son absence kooku bu ko du ko lool du ko neex te bu ko déggoon du ko neex waaw alors que xawlu zuur kadib la nar la la ñoom nag ñu jël mooy waa sunan ashabu sunan ñu la wax léegi imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam anna ah, Ibn Majah rahmatullah alayhi ñoom ñépp dañoo tarjamaal mbir yi tudd xadiis bii lañ fa indi di wax wàllu jëw ah. tudd xadis bi mu ne wa kannahum fahimu min zikri qawli zuuri wal amali bi al amru bi hifd an-nur mu ne dafa mel ni ñoom dañoo comprendre ci li yonent bay saa saam di moy te na ko waxu zuur muy waxu nar ak di ko jëfe mooy digle bu ñu digal nit ki mu daal di sàmm ak doom ak li muy génne ci làmmiña wa yumkinu te mën na nekk an yakuna fii ishaara ila ziyaada allati waradat fii ba'd turuqihi wa hiya al-jahl mu ne mën na nekk ne ñoom dañ ci junjaale yokk bi nga xam ne moo ñëw te yenn xadiis yi da nañ la sànq imaamul Buxaari beneen côté bi fi mu koy indi kitaabul adab da cee yokk wal jahl mooy al jahl ak réer fa innahu bu dee réer moom yasixu lool dina wér itlaaquhu itlaaquhu eh, wala itlaaquhu ala nañ ko joxe si booleem yi moom mën naa dugal lépp voilà <laughs> day dugal lépp waaw kon nag mu ngi noonu wallahu taala aalam bissawaab wa ilayhi la marji'u wal ma'ab ah kon ñu yem noonu bii di ñëw kon bunt bi jeex na bii di ñëw inshaa allahu taala ñu gis beneen bunt boo xamante ne bu bees taq-taq la muy bunt deux cent vingt-quatre ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il dernier virage